léegi nag mu daal di dugg ci wàllu ñaareel bi ci toolu nit ñu selliñ radiyallahu ta'ala anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanuhum muy côté hadith yi fii nag côté hadith yi ah ñeenti hadith la fi indi ñeenti hadith kese la fi kon mu koy commencer hadith six cent quatorze mu ne wa an abi saidin abdirrahman bni samurata radi allahu taala anhu annahu qaal qaala lii rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya abdirrahman bna samura laa tas'ali al-imaara fa innaka in u'titaha an ghayri mas'alatin u'inta alayha wa in u'tiitahaa an mas'alatin wukilta ilayhaa wa idaa halafta calaa yamiinin fara'ayta gayrahaa xayran minhaa fa'ti alladii huwa xayrun wa kaffir can yamiinik muttafaqun calayhi kon al-imaamu al-xaafidu an-nawawiyu rahimahu llahu ta'aala mu ubbee buntu bi xadiis boo xamante ne nii moom ça va droit au but moom waaw <laughs> waaw moom moom sans sans jadd jaddal yonent bi alayhi salaam mu ne kon xadiis bi wa an abi Saïd mu ngi koy jële saxaaba boo xam ne dakkantalam moo doon bàyyi Saïd turom turam moo doon Abdurrahman Samura di Abdurrahman di doomi Samura nekkoon taalibi ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam annahu qaala radiyallahu anhu yal na yàlla kontaan ci moom annahu qaala mu ne nee na qaala lii rasulullah mu ne qaala wax na lii ñeel ma rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa doon ma laayi biir doon ma conseiller ne ma yaa Abdurrahman ibn Samura woo ma sama tur ne ma yow Abdurrahman di doomu Samura la tas'alil imaara ne demande jamais ne réclame jamais li nga xam ne mooy le commandement mooy dema mooy jiit bu laaj jiit de dara fa innaka ndax yow in u'titaha bees la joxee njiit de fal la an ghayri mas'ala ci loo xam ne nekkuloon yaa ko doon yukkamteku di ko laaj u'inta alayha bees na la ci dimbali waaye wa an u'titaha bees la ko joxee an mas'ala parce que yaa doon rekkoon fal ma fal ma fal la fal meen ma fal leen ma fal leen ma tey boo ko defee fekk ci laaj lañ la ko joxe wukilta ilayha dañ lay bàyyeeg moom waaw borom bi dalay seetaan balaat moom waaw ngay nga nga xool nag waaw waaw yow daal yaa yor sa cëggal guy ndimbalal yàlla jànnam waroon a mate boo ko laajuloon dala ciy seetaan ci maadu teen waaw wukilta ilayha day mel ni dañ la koo yenn waaw dañ lay bàyyeeg moom waaw mooy dañ lay bàyyee ngoo wala takilni ila nafsi tarfata ayn waaw wa ida xalafta te boo waatee ala boo waatee dara ñaa man de waat naa ne lii moom duma ko def waat ci yàlla ne lii duma ko def mu nekk loo xam ne nag ba nga ko waatee ba pare fara ay ta nga gis xayraha la nga ne woon doo ko def wala waat naa ne dinaa def lii waaye nga gis ne ah la ma waatoon kat am na lu ko gën fara ay te nga gis xayraha leneen lu dul loolee xayran minha moo ko gën fàtti ladhi huwa xayr bul ne bon comme que waatoon naa moom non non man waa waatoon naa ne du ma ko defal dara quoi nga dem ba ci biir ne ah sa xel yedd la nga fàttaliku xadiis yeneen way sa saab alquran muy digale dimbali sa mbokk ak yooyu. yow bul ne bon bon bon c'est que nag problème bi mooy yow yëpp baax na mais waatoon naa quoi ne du ma ko de du ma ko defal léegi bon mu ne la déedéet waaw boo waatee ci dara nga gis leneen lu gën la nga waatoon fa'ti alladhi huwa xayr na nga dikke la nga xam ne moo gën waaw fala mbaax ga ne wa kaffir an yaminik léegi nag ah sa kafaara goog nag foog nga <laughs> ah foog nga uh, kii ko ah xam kafaara ko nag mooy nga fexe ko effacé ci nga xam ne dinañ ko gis insha allahu taala ni ko aaya bi leerale waaw léegi ah mu bi muttafaqun alayhi al imaamu al xaafiz al muslim <laughs> ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko bokk solo al-imam al-hafiz hadith bi bala ñu jàll war nañu wax hadith mille huit cent quinze waaw non mille cent mille sept cent quinze ah alhamdulillah kon léegi laaj bu njëkk mooy est-ce que hadith bi al-imam al-Bukhari imam Muslim kese ñoo ko solo ñoo la de déedéet jiitu woon na leen di leen alimamu ahmad ibnu muhammad naka noonu solo na ko ci waa ashaabu sunan alimam abu daawuda alimamu tirmidi ak annasai ak ki nga xamante ne ni mooy ñoom ñetti ñoo ko solo alimam ibnu maaja moo ko solo woon alimamu albuxaari rahimahullahu taala andi na ko ci kitaabul ahkaam baabu man lam yas'al al imaara a'aanahu allah waaye it andi na ko ci kitaabul aymaan kitaabul aymaani wan nuzuur qawlullahi ta'ala la yu'akhidhukum allahu bil-laghwi fi aymanikum ah ak ci kitaabul kafaaratil aymaan baabu kafaarati al-kafaara qabla al-hinth wa nahwu wa ba'dahu ak yeneen ak yeneen léegi ah, moom léegi nag indi na mu nekk kitaabul ahkaam ah, kitaabul ah, ahkaam baabu man lam yas'al al-imaara a'aanahu Allah mu ne haddathanaa Hajjaaj ibn Minhaal mu ne nettali na Hajjaaj ibn Minhaal al-Anmaati Abu Muhammad al-Attaar al-Basri rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa Jariir ibn Haazim mu ne ki ñu nettali mooy Jariir ibn Haazim di Jariir ibn Haazim ibn Zayd ibn Abdillah al-Azdi Abu Nadr al-Jahdami al-Basri rahimahullahu ta'aala an al-Hasani moo ko jëlee ci alxasan ibn abil xasan yasaar albasari abu said al ansaari di siiwe ci alxasan albasari rahimahullahu taala an abdirahman ibnu samura moo ko jëlee ci abdirahman ibnu samura abdirahman ibnu samura ibnu habib ibnu abdi shams uh, uh, abu said nekkoon fële basara waaye nekkoon na fi nga xam ne mooy dimashq rahimahu radiyallahu anhu taalibi yonente may saasar annahu qaala qaala na annabi sallallahu alayhi wa sallam ya Abdurrahman la tas'al al-imara fa innaka in u'titaha an mas'ala wukilta ilayha wa in u'titaha an ghayri mas'ala u'inta alayha wa idha halafta ala yamin fara'ayta ghayraha khayran minha fakaffir yaminaka wa'ti alladhi huwa khayr kon hadith bii nii noonu la ko al imaamu al Buxaari indi fi ka anta al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj moom da ko indi benn bërëb kitaabul aymaan ah foofu la ko indi indi ci ñaari version mu ne haddathana Shaybaan ibn Farrukh mu ne ki ñu nettali mooy Shaybaan ibn Farrukh muy Shaybaan ibn Farrukh al-Basri rahimahullahu ta'ala Abu Muhammad al-Ubulli rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Jarir ibn Haazim ah di gis nga ko sànq Jarir Abu Nadr al-Jahdami al-Basri gis nañ ko sànq qaala haddathana al-Hasan gis nañ ko sànq qaala haddathana Abdurrahman ibn Samura radiyallahu anhu qaala qaala lii rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaa Abdarrahmaan ibn Samura laa tas'al al-imaara fa innaka in u'tiitahaa an mas'alatin wukilta ilayhaa wa in u'tiitahaa an ghayri mas'alatin u'inta alayhaa wa idhaa halafta alaa yamiinin fara'ayta ghayrahaa khayran minhaa fakaffir an yamiinik wa'ti alladhii huwa khayr kon xadiis bii nii la moom laal imaam njëkk indi léegi ginnaaw njàngat bu njëkk bi taxriij bi gis nañ fi nekk ci téere yi xadiis yi waa léegi ak ñu ko soloo nañ ko soloowe muy al imaam maani en tout cas ci yenn yi euh, gisuñu ñoom ñëpp fiñ ko ndi fekk waa ban lëkkaale la am ak bunt bii di wax tere buntu tere ji laaj jiit ak tànn bañ koo di laaj ay poste ay charge bu dee ne ràññeekul ci yow wala aajo moo ko laaj dañ naan la dafa leer ndax yonent bi alayhi ak salaam mooy wax kenn ci saxaabaam yi di wax moom di ko laaye biir ne ko laa tas'alil imaara waaw bul laaj njiit te yonent bi alayhi waxam ak kenn du mooy waxam ak xeet yi waaye am na yi waroo xam-xam yi di wax naan boo gisee xadiis yu bari yonent bi alayhi salaatu naan ko ban jëf moo gën mu wax leen keneen laaj ko leen wax leen nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi loolu c'est que yonent bi alayhi salaam day bàyyi xel ki ko laaj li nga xam ne xam na ne kii looloo gën ci moom mu wax ko loolu waaw moo tax réponse yi xaw a mel noonu nga gis kii mu wax ko lii kii mu wax ko lu mel ne leen mu wax ko leen waaw léegi nag képp koo xam ne côté njiit la wax kii Abdurrahman ibn Samura ne ko laa tasalil imaara bu laaj njiit laaj njiit ba pare mu joxe règle bu général fa innaka in utitaha an ghayri mas'ala unta alayha ndax njiit kat boo ko laaju lool du ne non c'est Abdurrahman ibn Samura kese quoi mooy ci xam ne moom ci boppam radiyallahu anhu laaju njiit ci loo xam laaju ko ñu fal kooku dañ ko ci dimbal yi alors que bu ko laajee an masala wukila alayha ilayha quoi non dañ ko ci bàyyee noonu dañ naan mukk <laughs> loolu c'est général moom <laughs> la yoon wax al ibratu bi umumil lafz la bi xusuusi sabab li ñuy bàyyi xel nekkul la wa taxawoon yonent bi saa saa doon wax ak kam doon waxal waaye ak la ko waraloon bi ibrati bi xusuus al ibratu bi umumil laf waaw mooy joyal wax ji te yeneen may sa saab lii la waaw waaw loolu aajo illa li darura waaw waaw loolu darura comme li wax li mu wax ne lu dul ida lam yata'ayyan alayhi aw tad'u xaajatun ilay bu bu ko laaj de ndax bés boo ko laajee buñ la ko joxee te kenn fekk laajoo ko woon nekkuloon du ko yukkamte ko du ko yërndoo ko xool boroom bi dala ciy jàppale waaye boo ko bàyyee tey nga am problème borom bi dalay seetaan te yonent bay saasaam wu kilta ilayha bokk na ca ñaan yu am solo ya waaw wala takilni ila nafsi tarfata ayn waaw allahu akbar bi yàlla na bu ma bàyyee ah fay azkaaru sabaaxi wal masaa kii yàlla problème donga bogatee andi waa léegi loolu loo ma ciy laaj <laughs> waaw day <laughs> affaire bu simple la rek c'est pour xool bu dee dinga ko def euh, bon yaa ngi koy nafa euh, defoon jàngoon nañ ko nag bi ci al Qahtani yi def rahimahullah dugaloon ko ci archive yi waaw ah, boobu moom Sénégal la <laughs> Sénégal lañ <laughs> la woon deux mille vingt deux la woon jàpp mars <laughs> hein borom bi bokk na ci ñaan yooyu yonent bay saasaan doon comme ni ko al imaam al Hakim daal di solowee li nga xamante ne nii moom la yonent way saa saam doon wax bokk la ci ñaar yaa hayyu yaa qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'niya kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn allah imaamu Dhahabi imaam Hakim ne wér na imaamu Dhahabi ne askay ah, wér na kay yonent way saa saam bokk na ci ñaan yi doon ñaan yaa hayyu yaa qayyum yaa xayu yow mi nga xam ne yow dong yaay dund yow dong la sum dund tax ñuy wax yaa qayyum yow mi taxaw sa jaam yi ba woole benn nit benn mbindeef du malaaka du kenn yaa leen yoral seen bopp yaa leen taxaw sa bopp bi rahmatika ci sa yërmande dong nag astaghis ci laay ñaan wëllu ñaanuma wëllu ci kenn ci sa yërmande rek waaw ak lewet rek borom bi moo xaj ci ñun de dara leneen xajut ci ñun waaw aslih yàlla na nga yëwénal lii ñeel ma sha'ni ya kull sama mbir yëpp lépp na yëwén borom wala takilnii tam yàlla la moo bàyyi ilaa nafsi ak sama bakkan bi tarfata ayn lu toll ni xebat tëbbi waaw wa asbahna wa asbaha al-mulku lillahi rabbil alamin allahumma inni as'aluka khayra hadha al-yawm fathahu wa nasrahu wa nuura wa <laughs> waaw kon wala takilni ila nafsi tarfata ayn kon yonent bi alayhi bu ma bàyyee ak sama bakkan tarfata ayn léegi mooy nga yoroon man lépp bu kenn xajoon man ku dut yow bi léegi nag waa laaj nit nag jël ko ci laaj kooku dañ ko koy bàyyee borom bi da koy bàyyi moom waaw buñ ne waa ji de wakala amrahu ila fulaan comme la imaam al-Hafiz na Hajar mu ne mooy sarafahu ilay bàyyi na koog moom jëmale ko ci moom bàyyi na koog mbiram waaw xëy rek jël sa yëpp délégué ko benn waay mu war la defal sa mbir yoo xam ne saa boo xëyee nag daal di nekk koo xam ne sa dund gi yëpp day aju ci moom waaw bu nelawee bu defee say affaire bu demee lijjanti ko say nga mën a yëngu bu yow lijjantiwul doo mën dara wal iyaadu billah <laughs> kooku moom day mooy la nga ji ji ga nga laaj bañ jox la ko borom bi dala ciy seetaan waaw waaw allahu akbar mooy am bu la ko joxee te laajoo waaw moo tax al imaam al xaafiz mu ne wa yustafaadu minhu al ibn Hajar rahimahullah anna talaba maa yata'allaqu bil hukmi makruuh fa yadxulu fil imaara al qadaa wal hisba wa nahwi zaalik mu ne lii dañ ciy jànge ne kon di sàkku loo xam ne dafa lëkkalu jiite loolu lu ñu sible ci cosaan quoi da ciy dugg nag al imaara mooy jiit gu mag gi waaye ima wa ima fii fil imaara al qadaa waaye ju di waaye je veux devenir juge faites-moi le juge nangam ak nangam alors wal xisba ak jiite yëf yi nga xam ne fa la ñuy yore mbir yi di compte yeeg ah, wala di doxal affaire yeeg di saytu yëf yi di leen doxal di yor koppar yeeg yu mel noonu ak di jiite affaire yi ah, ah yooyu ak yu mel noonu ah wa anna man man man xarasa ala zalika la yu'an ku ci xër kenn du la ci dimbali waaw mu ne nag hadith bi benn affaire mu ne waaye wa yu'ariduhu fi zahiri ma axraju Abu Dawud an Abi Hurayra rafa'ahu radiyallahu mu ne mais hadith bii nii yonent may saa saam dane bu laaj ngi mu ne waaye ci biti day mel ni daa ñëw opposé ak moom wuteeg moom li nga xam ne hadith bi nga xam ne l'imam Abu Dawud as-Sijistani moo ko solo rahimahullah jël ko Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu yëkkati ko ba ci yonent may saa saam mu ne yonent may saa saam ne man talaba qadaa al-muslimin hatta yanalahu summa galaba adluhu jawra falahu aljanna wa man galaba jawruhu adla falahu naar <laughs> mu ne ah ndax xadis boobu kat yonent way saa saam na ne képp ku jiit qadaa al mooy di àtte nekk juge yor poste boo xam na koo laaj ngir mën di juger nit ñi daal di la koy dox waaw hatta yanaala ba nga xam ne ci lay jotee loolee summa ba mu ko yoree ñu fal ko ko galaba adluhu wa jawra ak maanuteem daal di noot li nga xam ne mooy ak ndëngteem ndax nit ku nekk am nga ñaari façon am nga nuuraan yi am nga zulmaan yi am nga côté leer ci yow am nga côté lëndëm côté leer googu mooy malaaka bi moo lay insuffler ay mbir côté beneen bi mooy iblis seytaane bi moo lay souffler ay mbir di ko def ci sa xol di la di say xel di la def loolu bon malaaka Abdullah di la def loo moom lu baax côté zulmaan yi nuuraan yi góob nit nga xam nit da koy am ni mu mën a defe lu baax la mën a defe léegi contraire bi safaan bi yow nag da fexe ba sa côté gu baax li nga xam ne mooy adl justice jub sëñ njub nga fexe bi nga ñëwee nga fexe xeex ak sa bakkan ba côté boobu dominé côté tooñ gi ne ci yow nga àtte nit ñi ci njub bu boobaa kooku moom ñeel na ko àjjana waaye koo fu koo xamante ne li nga xam ne moo dominé moo noot ci moom mooy côté tooñaangeem gi moo noot côté njubam gi kooku am na safara lay am waaw mu ne lii boo seetee lii ah man talaba qadaa al muslimin kon da koo laaj ñu jox ko ko mu def ko ni mu war a defe kooku dinaa am àjjana waaw waaw te doon na wax naan njiit yi ñett lañ waaw mais ñooñu njiit yooyu nga ne mais foofu amul laaj ma ne la waaw je waaw njiit bi nga xam ne daa xam dëgg àtte dëgg ci yàlla kooku am na àjjana waaw ki nga xam ne moom daa xam dëgg ba pare bàyyi fi dëgg dem àtte lu dëgg kooku safara lay am tak ki nga xam ne xamul tous ba pare di di di di di di di di di di di jiite di daan day juger teg ko ci tâtonnement kooku it safar la yam waaw kooku amul laaj nañ retiré loolu léegi nañ continuer yàlla imaam al-Hafiz wax mu ne wal jam'u baynahuma ni ñuy dajalee ñaari hadith yi bu Seydina Samura ak Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhuma mooy annahu la yalzamu min kawnihi la yu'anu bi sababi talabihi an la yahsula minhu al-'adl idha wuli wala idha wali aw yahmalu at-talab huna ala al-qasd wa hunaka ala at-tawliya waaw wa qad taqaddama min hadiisi abi Muusa inna la nuwalli man xaras ah mu ne lii mën nañ ko dajalee nen ah mën nañ ko dajalee nen mooy tene bon tene euh, ah le ki nga xam ne dafay laaj duñu ko ci dimbali. yonent may saa dañ koy bàyyee bu wukkil la ilayhi ilayha loolu ça ne veut pas dire que comme que moom wukkil la ilayha rek kenn du ko ci laa yu'aanu bi sababi talab yi ndax lam ko laaj que ne bon comme que dimbali ko ci juste mënu la jub waaw bu boobaa mooy mooy defi effort am boppam waaye bii nii dese naa dëgg parce que yàlla moom ku ku yàlla dimbali mooy yonent may saa saam ne wala takil nii ilaa nafsi tarfata'in waaw. non non loolu bii nii insha allah côté euh, jamono bii dëgërul waaw que ne ça ne veut pas dire que le ko te ki koy dimbali mooy kam mooy yàlla ndax li ma laaj que ne loolu tekkiwul ne moom manu cee ak ak njub manu cee jóge bu dee ne dafa dafa fal dañ koo fal noonu ñu loolu dëgërul parce que yàlla ko mu bàyyee sa bopp nga aw ko waaw wala takilni ila nafsi tarfata ayn waaw léegi mu ne walla kene laaj gi fii nii bi mu ne sëy naa samora laa tatlubul umaara mooy bu ci mooy lim ci jublu ah, mooy eh, eh, eh, ak tawliya waaw mooy dem bi laaj ngir yow ñu def la nga jiite ak tamit nga nekk koo xam ne dañ cee xër mu ne jiitu woon na ci xadiisu Seyna Abu Muusa mu ne ñun duñu fal suñu lii duñu fal koo xam ne di cee xër moo tax kon lan la al imaam bi wax fii mooy ne ki nga xam ne da cee xër ba mu koy laaj xër xër xam nga ni mën naa laaj leen parce liñ naan euh, euh, mooy li moo lii daal gis nga lii imaam al-Hafiz wax liñ njëkkoon a wax lenn la mooy li imaam An-Nawawi tuddee mbir mi loolu la waaw loolu mooy jamaa bi mooy ki nga xam ne da koo laaj parce que talaba qadaa parce que xam na ne mbir mi dafa ràññeeku ci moom am na compétence bi te yaakaar xam na li man te ragal ko deful bu ko jël nekk fa di tooñ wala ndëngate am ci réew wala ci gox bi moom mu ñëw ne man fal leen ma kooku la loolu insha allah mooy li gën a mooy ki nga xam ne dafa ràññeeku ci moom wala aajo boo xamante ne nii bu ko deful. problème man naa am waaw mu teg mbiru boppam fee dem laaj ko ginnaaw bi nga xamante ne lay seede lool yàlla tey laaj dimbalu yàlla ci loolee waaye mu def ko ngir bañ a bañ koo laaj ci sucré wu ci doowu peuple bi wala li nga xam ne di ci régler ay compte bu nekkee juge di rëq diggu ñenn ñi di leen dugal dungu siin ci loo xam ne yàlla wuñ ko wala di confisquer seen alal yi ci loo xamante ne ak tooñ la waaw kon affaire bi loolu insha allah ah, léegi nag kon mu ngi noonee kon affaire bi lii mooy li nga xam ne moom la yonent bi saa saa wax waaw waaw moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam lii dëgëral lii ñu wax mooy xadiis bi nga xam ne al imaamu Tirmidhi da koo soloo mu jaar ci yoonu Abu Awaana an Abdil A'la as-Sa'labi na ko noon al imaam Abu Daawud daal na koy solo imaam Ibn Maaja mu jaar ci yoonu Abu Awaana mu jaar ci yoonu Israa'il an Abdil A'la foofu imaamu Tirmidi ne riwaaya Abu Awaana bi moo gën a dëgër lan la yonent bi ay saab saab wax mu ne man talaba al-qadaa wasta'aana alayhi bish-sha'a bish-sha'a bish-sha'a bish-sha'a bish-sha'a ma'i waaw mu ne man talabal imaara alqada wasta'ana alayhi bish-shaghma'i wukkila ila wukkila ila nafsihi wa man ukriha alayhi anzala Allahu lahu malakan yusaddidu mu ne képp luy wane ne laaj gi léeg-léeg xër di la ciy wax loolu lay wax kii laaj mu ànd ke xër ça veut dire que am na lu wóorul ci ay mbiram lu tax mu xër di nii waaw ndax da ne foofu yonent bi alayhi salaam nee na Seydina Anas moo ko moo ko ci moom la jaar radiyallahu anhu mu a yonent bi alayhi salaam nee na képp ku sàkku alqadaa jiit wasta'ana alayhi bish-shaghma'i daal di ciy dimbali ko ca laaj damay laaj ñi nga xam ne ash-shaghma en fait mooy ñi nga xam ne dañoo xër ci mbir yi waaw mbir nafsi den nañ ko bàyyi ak boppam mu xool bu nan lay doxale moom yàlla du ko ci dimbali waaye koo xam ne dañ koo fekk fa mu nekk ne ko nag ah yaa ñu mooy te affaire bi il faut nga jël ko te moom bëgg ko woon xaarewu ko woon sax ñu ne ko ah moom circonstance yee ko fi indi de sinon moom masu toog sax di géntam yi dina neex kër dina jiital yi circonstance yoo xam ne moom laaju ko kere yu ko defu ci dara du ci lenn moo tax moom mu ne gaa yi fal kooku yàlla lu ko ciy dimbali hmm? fay loo suñu <laughs> bëseeru <laughs> jomaay <laughs> ah nga ne moom la la xalaat loo ah moom di daa mel ni laaju ko woon moom li lépp ni moom bokkul woon ngir boppam circonstance ko ci kilifaam lañ lañu xañ bokk <laughs> ñu daal di koy jiital <laughs> ah léegi ah am nga yaakaar ñu dimbali ko ci waaye ñu nit am nañ ci yaakaar ne loolu moom day toll day niroog lii waaw <laughs> mooy boo ko laajul buñ la ko joxee ci loo xam ne du yaa ko doon laaj euh, mooy règle mais quelques un mois avant affaire yi deux mois avant mais moom bokkul xalaatul woon ne sax dina bokk nag keneen xalaatu ko woon <laughs> ñépp dañoo jàppoon ne kilifaama fiy nekk même moom te kilifaam la doon woote sauf que circonstance yi tax mu nekk ñu fal ne ko yow la waaw ah yàlla na ko yàlla dimbali ndax bu ko yàlla dimbalee mooy dimbali na Sénégal <laughs> waaw waaw <laughs> waaw waaw ci ko mel noonu ngay mën a ëpp yaakaar ci ki nga xam ne da doon wax falma falma falma loo xam ne moom ba wax falma falma falma falma waaw waaw ah waaw kon nag waaw nañu am yaakaar bu baax Allahu akbar léegi nag mu ne kon képp koo xamante ne nii wa man ukriya alayhi anzala Allahu lahu malakan yusaddidu képp koo xam ne nag dafa dañ ko cee forcé mooy dañ koo fekk mooy du du du du la bëgg woon moo xam juge nekk juge wala jiiteem réew wala nekk monsieur le wala monsieur pro pro pro kii nu mu tudd Abdullah gouverneur nangam ak nangam mais ñu ñëw na ko yow mii lañu xala waaw wala waa réew mi na ko ñun daal boobu ba léegi ku nekk essayé nañ ko yow mii nag yaa ñu doy fekk ko daal su daal soo résidence natale saa yi ne nekk ci ay bëyam ak xaram ñu ne ko nag dañoo bëgg nga jóge ci sa fii di sàmm ay bëy ak xar te ñëw sàmmal ni suñu réew mi laa wax waaw kooku moom eskay kookee waaw kooku de eskay kookee eskay wallahi kookee waaw kon loolu day wane ne kon kii xër gi laaj gi kii laaj ànd ak xër ak ki nga xam ne day laaj te xam na ne ah mbiri wóoru ko ndax man na ko ak ki nga xam ne day laaj te ah li ëpp ci njortam mooy manu ko kooku moom na bàyyi yooyu muy def waaw kon nag mu ngi noonee loolu mooy lii la yonent waaye tere waaw ki nga xam ne mooy euh, Abdurrahman ibn Samura te ne ko bul laaj euh, al imaara de waaw waaw moo daal imaam nit tiin nag léegi nag ñu ñëw mais euh, ida lam yata'ayyan alayhi aw tad'u haajatan ilayhi léegi doo ñëw foofu parce que bu dee ne daa tere di laaj jiite ak tànn bañ laaj bu dee ne mbir yi daal nekk loo xamante ne nii dafa ràññeeku ci yow wala aajo laaj ko mais doo ñëw foofu léegi ràññee ñu ne la mbir mi dafa am benn mbir mooy du laaj ci lu ñu doyal doyal doyal moom lañu tere ci kaw condition yiñ la wax léegi parce que Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam keroog dafa laaj dafa wax ak jiit ba waaw ne ko ij'alnii qaala ij'alnii alaa xazaa'ini al-ard innii hafiizun aliim ne bor ne jiit ba aziizu Misr ke jiite woon Misr ne ko ij'alnii def ma alaa xazaa'ini al-ard lépp loo xam ne trésor terrestre luy génne gaañ yi génne Eh, mbell yeeg trésor yi jóge ci suuf ndax man xafidun ku mën a de wattu laa waaye alim ku am compétence xamxam xam léegi loolu man nga ma ne ah attention loolu shar'u man qablanaa la ah <laughs> loolu shar'u man qablanaa la sharia ñu ñu jiitu woon la est ce que shar'u lanaa xilaaf <laughs> ñu ne la li gën a dëgër mooy sharu man qablana sharun lana ida